farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-radaa'il fi ba fi fasl fi tafsiil ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-radaa'il wa ja'ala al-asbaaba hiina haasalat abwaaba fi'lihi bi ihkaamin thabata kon sëriñ bi ba léegi radiyallahu anhu mu ngi doon wax ci bàyyi fàggu mooy fukkeel beek ak juróom ñett muy dix-huitième bi di wootewu nanaan naan da ngay wàkkeerlu foofu la ñewoon muy dugg nag ci masalaan ana wàkkeerlu kese te doo gestu mbindeef yi ak nga ne yow damay jàpp ci sabab yi damay wàkkeerlu day jàpp ci sabab yi bu gën waxoon na la li gën mooy boole gi ki boole ñaar yooyu moo gën ndax lan borom bi tabaaraka wa taala dafa yeewu sabab yi sabab yi ca sabab ya jëfam yu bari yi muy feeñal mu ngi ko yeew ca sabab ya ca la def mu dëppaale moom ci loo xamante ne nii aada yoo xam ne ju borom bi tabaaraka wa taala def ci li nga xam ne moo gën a jub léegi nag fii ci tegu lañu waroon a jël mu ne wa ja'alal asbaaba ba pare mu teg def sabab yi xiina xasalat bu nit ñi dikkee sabab yi def sabab yow yay tax ndax sabab mooy échelle la lay wan moo tax bu ngeen bu ngeen euh, sabab mooy échelle voilà li lay jokkale fenn voilà. bi sababin ila sama voilà léegi mu ne kon mu def sabab yi mooy la lay jokkale xiina xasalat boo defee lépp ba war a ab waa ba fi'lihi mooy échelle bi nga xam ne ci ngay moom moom ngay teg ngir mën a àgg ca bunti jëfi borom bi tabaaraka wa yi muy feeñal bi ihkaamin ci lii nag loo xam ne lu xereñ borom bi nga xam ne mooy alxakim ku xereñ ki ay àtte moo ko def ci ci xereñ téefam sabat boo xam ne bu sax la mu ne wa baadahu rattaba mulkahu ala tilka lawaidi taala wa ala mu ne ginnaaw lii nga xam ne moom la borom bi def ci xereñ téefam ci ak xereñam la def lii que lu ci mbir yi day def ne sabab yi boo yéegee ci échelle u sabab sa mooy échelle yi lay yóbbu moo fan la lay yóbbu fa nga xam ne ca buntu jëf yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di feeñal loolu la def moo tax mu ne wa wa ba'dahu ginnaaw lii nag rattaba daal dinay tofale mulkahu nii la tëgge daal di tegalee mulkahu nguuram gi muy àddina bi ala tilkal awaa'idi daf koo teg ci aada yii nii këne bi mbir yi borom bi daa teg ay sabab yoo xam ne boo bëggee dara ci ngay jaar ci loolee la ko teg ta'ala kawe na te yéego yëgut waala màgg na kawe na waala te féete na kaw yéeg na yée yéegoo nekkul koo xam ne day yéeg ngir kawe waaye it sori na li nga xamante ne nii moom la ko ñu xamul dara di wax mu ne fa kullu man yatlubu minhu fi'la min ghayri babihi wa yarjul wasla fa annahu faqad ata jaran bi su'il adabi ma'a ilahihi wa faqdil arabi mu ne nag bi nga xamee ne lii kon la borom bi def ay aadaat yoo xam ne nii nit ñi di ko woowe des lois naturelles yoo xam ne moom moo ko fi def que bu bëgg lii dangay def lii waaw man damaa bëgg xiif damaa bëgg suur bu mu bëggee suur nan laay def damay fexe fàggu lu ma lekk wala soit ma fàggu ko wala ñu may ma ko wala ñu sarax ma ko wala nu man di demee il faut sama biir bii ma am lu ma ciy def wala bu dee damaa feebar ba manumaa lekk ñu am luñ may dugalal sama yaram bi ngir mu taxawee taxawaayu la may lekk aka naan waaye toog nii kese. tëju sama néeg ne kenn du fi dugal bool kenn du fi dugal fruit ak fooyteef dara du ma naan du ma lekk te dinaa suur loolu borom bi waxul nga def loolu moo tax mu ne fa kullu man képp koo xamante ni man fa kullu man yatlubu képp koo xam ne day sàkku minhu ci borom bi tabaaraka wa taala fi'lan mu feeñal la lenn ci jëfam yi defal la ko min ghayri baabihi te dikkewoo nga bëgg borom bi defal la loo xam ne yow sabab yam ne ku bëgg ku bëgg am lii jaaral fii nga ne man du ma fi jaar bi dikkewu ma buntu ya mais dinaa laaj sa borom mu defal ma ko wa yarju ba pare mu ne waaja day yaakaar alwaslaa jege àgg fa nga xam ne mooy bunt ya borom bay feeñale ay jëfam mu ne waajooju ki di def lool de faqat dëgg-dëgg ataa dikke na jëxëran ci lu bir bi suu'il bi ci ñaawi teggin voilà maa ilaahi ak boroomam tabaaraka wa fakk wa faqdil arabi te nekk na dikke na loolu tax na day ñàkk li nga xamante ne nii mooy mooy la bëggoon loolu du ko am ndax borom bi moo ko du defe noonu voilà ndax lii borom bi ne ku ku ku bëgg a dem aljana jaamu ma yow nga ne du ma jaamu yàlla mais nag bon dinaa am fële quoi loolu suu adam la waaw ku bëgg a màndi dangaa war a naan yow nga ne du naan waaye damay ñaan yàlla mu màndil ma loolu suu adam la ñaawi teggin la voilà bu leer nañ te fekk mu ngi def lool lam bëgg ma ne da ko dul am na toog ba am bu moywul pompier ko fiy jële bu dee sax yëg nañu fi ne moom mu ngi fi voilà wala day jekki gaa yi dootuñ ko gis ndeke sawaay eh, eh, wékkeeku na bu yàgg mooy faatu na bu yàgg mu ne wa mawdi'u ikhtilafihim fil afdali min dhayni ya ikhwani ma lam yahsuli ta'dhurul asbaabi amma in thabat fa awjabul awwala in lam yaltafit li khalqi was sukhti wat tash wa bi sëriñ bi ne lii nag ma la wax wa mawdu'u ixtilaafihim mooy bërëbu wuteeg boroom xam-xam yi waaw li nga xam ne mooy sujet de seenu wuute fan la nekk fil afdali ci li gën min ni ci ñaar yii nga xam ne moom laa la wax yaa ixwaani yéew samay yéen samay mbokk waaw mais à condition waaw mooy ne ki nga xam ne day wàkkeerlu moo tax mu ne ne waa ji day wàkkeerlu kese ak ki neen damay wàkkeerlu mais damay jàpp ci sabab yi waaw mais man damay wàkkeerlu mais du gestu nit ñi mu ne seenu wute boroom xam-xam yi mooy kan moo gën ci ñaar yi ca la nekk yéen samay mbokk maalam yaxsuli fekk xewul ci mbir moomale fekk xewul ta'azzurul asbaabi bu dee ne de façon sabab yi moom mënul nekk fii looy fàggu amu fi amoo leneen loo mën a def de toute façon loolu moom bu dee mooy fekk fekk affaire yi nekkul loo xam ne dafa gantu waaw fekk sabab yi mënul la ne fekk sabab yi maalam yuxsali hein ta'azzurul asbaabi mooy lii wute bi fii fan moo gën mooy fekk ne yow sabab yi ñu ngi fii nekk waaw fekk ñoom ñu ngi fii bañ mooy sabab yi ñu ngi nekk nga man koo def nga man a jàpp ci sabab yi ngir am la nga bëgg foofee la wute bi nekk mu ne am amma in sabat kanta bu dee nag lan moo lan moo si sax mooy ta'azzurul asbaab bi mooy de toute façon fii moom sabab yi manu fee am amul fa aw walla boobu nag ci lañu ne boobu dañuy waral ne par force la obligation la aw wala mooy nga wàkkeerlu ci yàlla kese ta bul gestu nit ñi in moo tax indi lam yaltafit bu dee ne moom nekkul di gestu lil xalqi ñeel mbindeef yi waaw wa suxti waaye ñu bañ di leen mere parce que lu tax joxuñu ko tasawu fi waaye it mu bañ a nekk naan day wàkkeerlu ci yàlla waaye di yuqamteku nit ñi di xool mooy di wane yow sa ata loo xam ne ku la gis xam ne waa ji waa ji soxla na mu ne à condition yi yëpp bañ koo def wa bi tadabdubil xijaa waaye xelam mi bañ a nekk di dengi dengi walla ndax ñàkk a dal ci boroomam wal asafi ak nekk koo xam ne boroomu tiis ak boroom euh, nekk ci ay njàqare fekk melul nii moom en fii xam nga lu sëriñ bi radiyallahu anhu di wax mooy boroom xam-xam yi en fait li leen li ñu wute ci est-ce que ngay wàkkeerlu kese ak ngay wàkkeerlu tey jàpp ci sabab yi mu ne seenu wute xam nga fan la nekk mooy bu dee ne sabab yi man laa nekk. nit ki mën naa fekk mu ngi man a jàpp ci sabab yi moom la naan maalam yax suli fekk amul ta'azzuril asbaab bi mooy mooy eh, nekk loo xam ne gàntalu asbaab yi ndax bu gàntalu asbaab yi amee mooy bu boobaa de toute façon ki ne moom day wàkkeerlu waaye day jàpp ci sabab yi mais ay sabab yi mu ma jàpp ci boppam boo amul waaye waaye fekk sabab yu mu jàpp a ngi am loolu wax na la li gën mooy kiy wàkkeerlu te jàpp ci sabab yi ñeneen yi moom gis ne ki nga xam ne day wàkkeerlu te jàppul ci sabab yi te gestuwul kenn ko mu ne loo foofu la wute bi nekk mais bu dee ne nag cette fois-ci sabab yi ci boppam ta'azzurul asbaab bi moo fi am moo sabat moom moo sax mooy de façon fii amoo fi xëy moo xëy amoo amul yoo jaay amul commerce boo def amul mbay moo def amul tous lépp di désert lép di zéro foo gas sax wala taxani sax ñëw di ko jaay amul mu ne nag bu dee noonu la demee ah bu dee loolu nag dañuy dañuy dañu naan nit ki dañ koy forcer waral ci kawam hein al awwala mooy mu wàkkirlu ci yàlla xolam yëpp na ko delloo ci borom bi tabaaraka wa taala ndax sabab yi muy ya nga xam ne moom lay jaar ngir da topp sunna loolu amu fi kon nag ni jël xolam yëpp aj ko ci boromam waaye à condition mu bañ gestu ñeneen ñi ngir ñu koy dimbaleeg di leen mere ndax sa waay lan moo tax xanaa gisul ni ma mel doxu joxuma waaye tamit wat tasawuf fi di yëkkamteku di def la tout di wane wane yow da ngaa aajowoo waaye di sab xel di di dengi dengi nekk tamit ci njàqare fekk yii moom nelul nii kooku na jublu ci yàlla kese ndax sabab yu mu jàpp amu ci voilà lii moom moom moom ñoom ñépp ci d'accord ne bu fi sabab yi amul moom même ñi ne woon jàpp ci sabab yi surtout euh, wàkkeeru tey jàpp ci sabab yi dañ naan la defal lii jëlal sa lépp nga def ko sa boroom tabul geesu kenn waaye mu ne wa in yakum multafitan bidi faqad ta'ayyana al jam'u lada ahli rashad mu ne waaye wa in yakun bu dee ne waaj ah sabab yi gàntal na ak a jafee am waaye moom li mbanul mooy boo ko nee <laughs> wàkkirlul kese waa ji du man lool quoi fokk muy geestu nit ñi ah, dañ naan wa i moom la naan wa in yakun bu dee dafa nekk mul tafitan aji geestu bi di ci ñëlee ñi lox ci ci borom ci mbindeef yi kooku nag faqat dëgg-dëgg ta'ayyana ràññeeku na aljamu mu dajale kon na dem malgré fii sabab yi daanaka amuñu fi na fexe def la tout trouver yeneen sabab voilà la daa ahli rashad kon na dajale ñaar ndax moom bu amul sabab bum mu jàpp ah faiblesse am mën na ko yóbbu ci muy gestu nit ñi di leen merek ak yooyu kon nag na fexe ah nu mu metti metti na seeti leneen lu mu def rek waaw sabab yi gàntal na metti na fii waaye na ko fexee trouver ji feneen waaw lii dajale bu ko defee mu dajale ñaar yële ci ñooñu la jiineem di ñoŋe la daa ahli rashad lii nag mooy li ràññeeku dajale ñaar yi fa nga xam ne ñooy boroomu gindeeku wa kon loolu la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi